léegi nag mu ne fa in nadara dhalika lam yalzimhu al-wafa bihi bu dee nit ki da ne da daa daa daa daa daa nizar euh, lii obligé wul muy matal loolu naan waxoon naa du wax kon du ma wax déedéet mu ne bi hada te ci lii ñu wax qaala Shafi'i moom la al imam Shafi'i wax wa ashaabu muy xanafiye yi rahmatullah alayhi wala na'lamu fii muxaalifan xamuñu ko wuteek wax nag mu inta loolu la imam Ibn Qudama wax mu ne wa kalaamu Shafi'i ya mu ne waxu Shafi'i yi nag yaqtadi ñoom mooy taalib imam Shafi'i li muy joxe mooy anna mas'alatan nazar an nazri laysat manqula kuene mas'alam nazar bi nekkul loo xam ne lu ñu toxal la fa inna Rafi'i mooy ci imaamu Shafi'i quoi mu ne eh, ndax imaam eh, Rafi'i seen sëriñ boobu zakara fi kitaab an-nazar tudd na ci té ci eh, téereem boobu bi muy tafsir fii tafsir abi nasr al-Qushayri an al-Qaffal yi nga xam ne fi tafsir abu nasr al-Qushayri mu jëlee al-Qaffal qaala mu ne nee na rahmatullah alal jami man nadara an laa yakallama al aadamiyin yahtami an yuqaal mu ne képp koo xam ne dafa nizar ne waxu Shafi'i yi la lay indi du wax ak kenn ci nit ñi kooku waxam jooj yenu na mbir man nañu man nañu yenu ay mbir kene yalzimuhu kene loolu yalzamuhu bi ji da koy obligé kay moo ko wax da koy li annahu mimma yataqarrabu bi ndax bokk na ci li nga xam ne dañ koy jege jege ñu yàlla waaye waaye yenu na an yuqaalu ñu lima fii min at-tadyiq wa at-tashdid dangay xatal sa bopp taral ci sa bopp rek walaysa dhalika te loolu bokkul min shar'ina bokkul sharia suñu sharia kama law nadara al-wuquf fi ash-shams comme ko am daa ni leen na man ci suufu jant bi laay taxaw yeex na léegi nag <laughs> ah moo tax mu ne qaala abu nasr abu nasr la fa ala hada ci kaw li yakunu nadru ah, as-samt fi tilka sharia la fi shariatina loolu amul ci sharia yu jiitu loolu mooy waxoon nañ la suuratu Maryam ah su bi nga am na inni nazartu saw sawma waxoon nañ ko beebee su lool la doon laye loolu sax lu indi jarul ñu ci taxawaat kon loolu la quoi mooy sharu man naa yooyu après loolu la doon indi loolu gisoon nañ ko voilà loolu gisoon nañu ko bu baax walillahi alhamdu wal minna voilà euh, waaye tanta hadis bi nga xam ne am na ñoo xam ne dañ naan mais est ce que loolu du jaamu yàlla parce que am na hadis boo xam ne ci Seydina Ibn Umar lañ ko jëlee radiyallahu anhu anhuma mu ne euh, euh, loo xam da ko yëkkati quoi mu ne somtu saa euh, saa imi tasbih noppit ki nga xam ne mooy ki woor loolu ak sàbbaal yàlla lañ ko koy bindal waaw léegi am na ne lii day mel ni day wane ne que kon noppi lu ñu yoonal la waaw waaye sauf que hadis bi nga Seydina Ibn Abbas ñoo ci Abu Israil loolu yore saa sa ba ko tere ne ko waxal te kooku ak xadiis bi Seydina Ali bi Seydina Abu Bakar ni kii lii daganul moo tax te xadiis boobu noonu eh, eh, eh, wérul waaw moo tax imaam al-Hasan mu ngi toxal waxu lenn ci seen mbokk yi naan wal xadiisu mu naan wal xadiisul mazkuur laa yasmut xadiis bi ñu tudd noonu de toute sax waaw loolu wérul <laughs> ndax muy xadiis mu ne la waqad awradahu saahibu musnadul firdaws muy borom musnadul firdaws rahmatullah alayhi moom moo ko indi min hadith ibn Umar mu ne wa fi càllalam ar-Rubai' Badr waaw moo ca nekk wala ar-Rabi' Badr wa huwa saqit mu ar-Rabi' ibn Badr moo fa ne ta kooku rot la mooy haditham jarta bàyyi xel mu ne walaw sabata lama afaada al-maqsuud même bu doon ne sax na ta saa saxul hadith boobu wérul mais bu wérul sax tekkiwul ne noppi la mooy kii woor léppam jëfam yépp la la bëgg a wax waaw li am na la tasbihun wa naw ibada wa du'a'uhu mustajab noppi aji woor gi sàbbaal lañ koy considérer day mel kuy sàbbaal ak nelawam jaamu yàlla la ak ñaanam lu ñuy nangu la mu ne fal xadiisu xadiis bi li wax ak li ko tax a jóg mooy ci jëfu ki ngi woor lépp lu borom bi sopp loolu lay wax tekkiwul mukk ko ne laa am na samta bi xusuus yu matul ko noppi ci lu ñu dangeen moom moom noppi ci boppam dañ koo loolu lañuy ñuy sàkku ci mbir mi déedéet waaye de toute façon sax loolu daa dëgërul voilà loolu moo tax mu ne qaala Ruyaani fil bahr mu ne al imaam ar-Ruyaani rahimahullah nee na ci al bahr fi aaxiri siyaam fa jeexitalu ci fa muy waxe ci wàllu koor mu ne farawoon li pàcc la jarat aadatu naas bi tarkil kalaam fi Ramadan wa laysa lahu aslun fi shar'inaa bal fi shar'i man qablanaa mu ne <laughs> am na ñoo xam ne moom dañoo aadawoo ci nit ñi bu koor gi jotee duñu wax mu ne loolu bokkul ci suñu sariya bii. loolu sariya ñu ñu jiitu woon la voilà léegi euh, euh, de toute façon euh, loolu taxawoon nañ ci bii weesu taxul ñu ciy taxawal kanta xadiis yi nga xam ne ñooy ñëw di wax ci as-samtu noppi ak ay ngëneelam comme xadiis man samata najaa imaam al-Hafiz Hajar mu ne axrajahu Tirmidhi min xadiis Abdullah ibn Amr ibn al-As képp ku noppi mucc nga mu ne loolu imaamu Tirmidhi moo ko soloo jële ko ci xadiis Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma ak xadiisu aysarul ibaada as-samt li ginaay woyof ci jaamu yàlla yi mooy noppi mu ne loolu axrajahu ibn abi dunya al-imam ibn abi dunya moo ko solo rahimahullah bi sanadin mursal sanad boo xam ne àggul waaye rijaalu thiqaat góor ñu dëgër nañ ila ghayri dhalika fala yu'aridu ma jazama bihi shaykh abu ishaq min al-karaha li ikhtilaf al-maqasid fi dhalika mu ne Cheikh Abu Ishaq fekk da doon tudd ay ay kiiwam quoi li mu waxoon que loolu dañ koo sib mais sib gi mooy su tahrim la comme li imam al Ibn Qudama wax rahmatullah alayhi ne ndax jubluwaay yi dañoo wute fa samtul muraghab fiihi tarkul kalaam baatil fii nii boo gisee hadith yi yi muy wax man samata najaa mooy noppi ci wax joo xamante ne waxu neen la ak wax joo xam ne dagan na waaye boo mooy tuul mën na laa jëme ci lu xaram waaw loolu taxawoon nañ ci fii ci Riyad fàtte nañ ko bii weesu Sayyid al Imam an-Nawawi rahimahullah defoon na buntu ci loolee baabu hifzul lisaan téye sa kàddu voilà taxawoon na foofu yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna loolu mooy nga téye sa bopp noppi gi ñu gi ñu kennem man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyaskut wala aw liyasmut ku gëm yàlla ak bés mujj ba na wax na wax la sari borom sari bi sallallahu alayhi wa sallam wax na wax wax la ko xayran waaye yiw bu baree ci yiw gi nan mu noppi waaw loolu la mais kon wax mu ëpp doole waaw kon noppi gi nga xam ne moom lañu xemmeem mooy bàyyi di wax waxu caaxaan waxu neen wakadal mubah ila ida jara ila say min zalik comme li ñu wax léegi bu dee kaddu la waxtaan la woo xam ne bu dagan la waaye man na laa bijj yóbbu la ci loo xamante ne lu xaraam la ak neen waaw wa sumtul manhi anhu tarkul kalaam fil haqq liman yastati'u wa kadha al mubah al mustawi at tarafayn wallahu a'lam mu ne kanta tere gi nga xam ne moom lañ tere as sumtul manhi kon gi ñu sa gi ñu xemmeem mooy lan noppi as sumtul manhi al al muraghab mooy noppi ci waxi caaxaan ak loo xam ne mën na laa yóbbu ci caaxaan kanta noppi as sumtul manhi gi ñu tere mooy hmm? tarkul kalaam fil haqq bàyyi wax dëgg gis dëgg nga war a wax man a jàppale dëgg nga ne mut saytaanun axras nga yow saytaane bu euh, euh, euh, tëj sa gémmiñ nga daal di muuma te boobu saytaane bi cëppi cëppee ko wax di ay caaxaan daa soxla ku mel noonu surtout bu dee boroom xam-xam la voilà wal iyaazu billaah kon bi ñu tere mooy ba pare di wax ci li nga xamante ni bàyyi wax loo xam ne dëgg la ak ñoo xam ne dañoo war a xam seen diine ndax tarkul bayaan bàyyi leeral ci jamono ji ko aaju wala ayajuuz ak yu mel noonu te nga man ko dara téyewu la ngir nga leeral ak wax dëgg nga bàyyi fu ñuy neenale dëgg nga toog te mën a wax loolu yooyu lañ tere waaw ak loo xamante ne nii mooy lu dagan loo xamante ne nii mooy ñaari côté yi mooy wax ko ak ñàkk ko wax ñoo yem parce que loolu man ngaa jël foofu daal di gàll kon loolu la quoi waaw wax ji nga xam ne ñoo yem ñaari côté yi loolu imaam yi taxawoon na ci foofu xifdul baabu xifdul lisaan parce que dafa dagan nii mais boo ciy déraper doo ko yooyu lañ naan la moytul kon nag loolu la wallahu taala alam imaamul am na leneen li ñuy jànge fii hadis bi mooy li imaamul euh, sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu wax ndaw si lu ama am solo la bi mu ko laajee ne ko kañ la ñuy des rek ci yiw bi mu ne ko mastaqaamat bikum a'immatukum a'immatukum fekk seen jiit yi ñu ngi jub nekk ci yoon wi waaw parce que de toute façon charia sa indi yoon wi mooy mooy mooy raay bi mooy raay bi nga xam ne ci yàlla la jóge di dellu ci moom waxoon nañ la ci wet yi yëpp wala tattabi'u subul lañu alquran bu leen topp sew nday de ramification yi génn raay bi nekk ca biti bu leen fa topp boo ngeen koy topp mu leen di sànk waaw a imma yi nag nga xam ne ñoo yor gouvernement yu euh, bato gi niñ koy dawale ñi yor kii bi wala wala volant bi oto bi di war a conduire jullit ñi ñoom bu ñu dëngee bu ñu sànnee nit ñi ci falaise bi yoon boo xam ne ci kaw am na ci wet gi am na ay ay ay ay ay ay ay montagne la yu kawe boo wàccee raay bi ca suuf nga jëm ñooñu bu ñu jubee ñëpp jub waaye bu ñu dëngee moo tax imaam al ahmad rahimahullah ne woon moom bu amoon ñaan boo xam ne mustajaaba la boo xam ne leer na ko bu koy ñaan ñu koy nangu xam nga ñan la koy ñaanal waxoon nañ ko fi ne la deux points ku ci nekk ci ñun ku ko amoon looy wax loo xam ne yow booy ñaan yàlla assuré ne booy ñaan léegi mu la koy jox wóor na yàlla ñu bari ci ñun bu ñu ñaan la imaam Ahmad wax imaam Ahmad ne lool bu ko amoon xam nga lu muy ñaan njiit yi lay ñaanal ñu jub waaye bu ñu dëngee ñépp dëng al mar'u ala diini xaliili falyanzur ahadukum man yuxaalil gisoon nañ ko fii ci Riyad bi gis nga nit ki ci diine soobu winu ki ni àndal foo jaar dina am ku ci ku ci paas kenn ay jikkoom alors gi kii boo jiite moo ëpp influence ci ñeneen ñi waaw gis nga fi mu réew mi ak ay politique am yi muy doxal ak li muy doxal ak yooyu réew mi foofu la jëm moo tax mu ne ko fekk maa baqaaw naa ala al amru salih lu baax lii kañ lañ nan kañ lañ ciy nekk nii rek di ci nekk nii kañ la loolu mu ne fekk seen jiit yi ñu ngi ci l'islam gu leer waaw njub boole tëppale kàddu nit ñu nekk benn waaw aji tooñ bu ñu tooñ ak lu man di toll dinañ ko fokkar ci tooñam dañ ko tooñ ak ku tooñ loo man di toll ak ku sa kilifteef toll li yoon wax ci sa kaw des na ko teg waaw lu nekk ñu teg ko fañ ko war a teg comme ni imaam al wax yii ñooy ñooy ponk yi nga xam ne fekk ñu ngi mbir mi nii lay continuer waaye léegi xoolal est-ce que lii lay continuer mukk waaw mukk xaalu jullit ñi lu tax mu tànge bu yàgg a imma yi melatuñ nañ war a mais a imma yi ci ñan lañ jóge ci biir société bi waaw waaw akbar annaas ala diini mulukihim aw umaraihim waaw man haada min al a'immati an il haal maal <laughs> waaw imaam al na hajar mu ne lu tax li am na naas ala diini mulukihim ndax nit ñi ci kaw diine ñi leen jiite la ñoom mooy seen soobu win la ñuy toog gisoo dañuy da jekki benn président falu indi fi benn vocabulaire boo xam ne moom kese lay wax nga gis médias yi médias yi topp ci waaw après ñëpp di ko jël mel ni kàddu la gu bees lan parce que président bi ko fi indi waaw lu mu génn rek nga kii médiatisé gaaw kii gaa yi ko nekk gaa di ko wax waaw soo ko wéññee direction bi jëmale dëkk bi gaa yu bari ci loolu la ñuy fa man xaada min al a'imma anil xaal képp ku jeng ci ci ci njiit yi xaal bii Seydina Aboubacar wax muy istiqaama teg njub dajale kaddu yi mu nekk benn di dimbali ki ñu tooñ te képp ku tooñ noo man di toll kenn xool ndax yaay diw ak lu nekk ñu teg ko fañ ko war a teg ku ci jéng ci jiit yi maala non seulement moom jéng na wa amaala mu jéngal ci des raaya gi waaw waaw lii mooy dëgg te alquran la alquran la suñu borom tabaaraka wa taala moo ko wax billahi ene ma addit wa ma ne la borom bi est-ce que waxul ne ci suuratul Israa wa idaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutrafiihaa fa fasaquu fiihaa fa haqqa alayha alqawlu fa dammarnaaha tadmiiran mu ne wa idaa aradnaa bu ñu nam ne ñun an nuhlika ñu alak qaryatan ab ab gox amarnaa mutrafiihaa dañuy digal non sérieux ah laxaabu réew ma ca seen loxo lay nekk le gouvernail ñoo ko yor ñooy jiite am na ci benn ñàngiru alquran am mar naa mutra fiha dañuy jël ñu dàqa noos seen biir gina tiim gina bëgg caaxaan nga xam ne seen intérêt bopp kese ak seen bakkan la toog ñooñ laay def ñu jiite leen gis nga mu ñëwee fa fasaxu fiha ñu yàq fa nag tudde ko ak des réformes audacieuses wal iyaazu billah <laughs> des réformes audacieuses góor jigéen ñu dajanal waaw wax lu la neex sa parent dara du la fekk bu waxee ñu ne la numéro ngi wooteel police ñëw lu ñu daganal col ko yu bon yi ñu ne looloo kii di xaraamal yu baax yi kenn du fi muuru muuraay c'est interdit ci administration beeg nàngam bi ay réewu jullit waaw ñi dina bon la yàlla jël am mar naa mu fiha les noseurs nga xam ne dara noos kese cakaay kese fafasaku fiha ñu yàq fa nag tudd ko nag des réformes audacieuses dañuy islah baatu islah dañuy yéwénal fa haqqa alayha al qawl mu yey nag ci seen kaw kaddu ko ma waxoon képp ku mel nii dinaa leen bugal fa dammarnaha tadmira ma daal di leen éclater mu leen rajaxe leen ak rajaxe laay def man borom bi tabaaraka wa taala waaw lii nag mene moo tax ma ne alquran la li anna an-naasa ala diini mulukihim fa man haada min al-a'immati an al-haali maala wa amaal gis nga Seydina Abu uh, Umar ibn Abdul Aziz mi ñu doon wax radiyallahu anhu mais moom moom deux ans la nekk xalifa li yàqu woon lépp avant muy ñëw lépp la réparé indiwaat justice waaw foo xam ne gars yi jàppoon yii fii moom réparé ko dina nga mu ñëw deux ans moo tax ay cinq ans lañ ma may pa j'ai pas pu faire ce que j'avais ba ne yoo waxi caaxaan la la wax kooku liñ jiite wala ëpp foofu yow li nga jiite sa pukkus yi nga jiite nga xam ne ab région lay tellu wala benn quartier le Sénégal par rapport ak islam bi ñu tolloon daawee Sénégal quartier kese la la wala wala ab ab région nga toog ñu dox la cinq ans nga naan j'ai pas pu faire nangam ak nangam caaxaan Seydina <laughs> Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhuma un deux ans mu tegaat yi fi ci raay bi ba nit ñi di ko woowe al xalifa al xaamis parce que njiit bu baax la mais njiit bu bon bu ko xeeb bu mu newee lu mu ndaw ndaw ndaw lépp la yàq lépp ci quelques années yu ndaw mu changer mentalité yi changer complètement ni nit ñi xalaate loo xam ne nit ñi amuñu woon fu am xalaatuñu ko woon def ñemewuñu ko woon di ko wax dañ koy ñeme parce que les dirigeants ñoo koy wax taxaw gis benn xeet wala neexul nga saagaleen ndax bokk ngeen kii dara dugg ci nekk parce que njiit bi da koy def waaw nga taxaw ah yor ay kàddu yu vulgaire devant la télévision ñëpp di xool kilifa taxaw yaay kilifa yi mu banaa la ñu banaliser mbon waaw gars yi commencé def président buy fóonante ci kalamu caméra yi léegi gars yi commencé ñeme di def wal iyaazu billah ainsi jàpp ko noonu bu ko xeeb moo tax njiit njiit njiit njiit mooy lépp moo tax imaamu ahmadu rahimahullah wa radiya anhu daal di ne bu moo amoon ñaan goo xam ne leer na ma moo ko ñaanee mu daal gis nga ñu may ñooy njiiti waaw parce in istaqaamu istaqaama an bu ñuy coow waral tegu ci yoon nit ñi tegu ci yoon waaw ku ko bëgg sax ku ko bëgg jëngal sax da ko dut aye moom muy dëngalee yaru justice mooy dal sama ndigg ta kenn du ci man dara xanaa gisoo keroog saa yi doom ji doom ji doomu président moo doon dof dof lu xam naa jàpp ne zone doro parce que ay kii mu def ko mais bàyyam daa waxu ci dara ba pare bàyyi la plein pouvoir la justice ñu wëyal waaw waaw ne affaire bi ni yoon wax na ci na jàll moom pression bu nañu teg ko yoonam newu ci doom jaa nga prison waaw doom ja bu nga prison kon man nii nga xam ne ca lamdaay laa bokk doomu keneen ak keneen <laughs> xaaral ma ñëw ma bés bu ma fi defee lool foog ne <laughs> parce que doomu député yow doomu président lañ te président ngi fii léegi yaakaar nga ne yow doomu député doomu euh, fonctionnaire gouverneur que ne yow te parce que bu boobaa même ku bëgg a dëngal moo xewoon Seydou Saad Seydina Omar radiyallahu anhu maamu Seydina Omar ibn Abdul Aziz côté <laughs> mooy dafa tegoon nit ñi ci njubba gaa yi ku bëgg dëngal sax danga koy seetaat. <laughs> xatta wax loo xam ne sax euh, man na bañ a garaaw noonu sax da ngay yoo gaa yi bala woon wax dara dañ koy seetaat moo tax Seydina Muawiya radiyallahu anhu ne woon bu leen ci benn xadiis lu dul xadiis boo xam ne kaana fi zamani Umar <laughs> xadiis boo xam ne jamonoy Seydina Umar ñu ko doon wax xadiis yooyu baax parce que kaana Umar yuxawwifu naas Seydina Umar man Muawiya man man la loolu <laughs> Seydina Umar yaay kaana umaru yu xawwibu naas nga naan lépp gaa yi woon fit ñemewuñu woon saytaane yépp lemoon seen gen daal di ciy dëju waaw bu leen di déglu xadis lu lu xadis boo xam ne kaana ah ah ci zamanu Umar waaw waaw parce que saay gaa yi xamoon nañ de gaa yëpp lemoon sawaay xam ne fii moom boo fi waxee loo xamante ne nii bi mu ci àndaloon loolu la boo bëggee dëngal sax da ngay am problème waaye li diis mooy réew moo xam ne boo bëggee jubal fa ngay am problème la hawla wala quwwata illa billah hil aliyil azim waaw boobu moom boobu moom mooy bu garaaw bi nga xam ne gaa yi ku bëgg a jubal jaarale yoon sax da ngay tiit quoi non c'est que affaire bi <laughs> si boo fi kiiwee gars yi léegi ñu kii la ah yoonu jàmm soriwul di tëju te yaa dëgg di làqatu te ñépp xam nañ ne lii mooy dëgg waaye dañoo tàpp ah dañoo tàmm rek li nga xam ne mooy ak mbon ak nekk ci lu yées waaw waaw kese lañ tàmm loolu kese lañ tàmm loolu moo tax waaw loolu nag foo ko gis mooy mooy société boobu dee na waaw te seen alkade moo leen gëj moo gën a jege seen mbaru daal la wallahi iqaabullah moo leen gën a jege seen mbaru dàll bi ñu sol moo tax Seydina Siddiq wallahi huwa Siddiq radiyallahu taala anhu wa jama'ana wa iyyahu fi jinaanil ulya waaw ma al habib al mustafa siddi ah, ah, ah, sa ki nga xam ne mooy yeneen tàmba salawatullahi wa salaamuhu alayhi waaw lii la te leneen lu ciy jàng mooy gis nga ndaw si dafa profité bu gisee Seydina Abu Bakar junñu nañ ko sànk bi ci biir wax bi mu gisee Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu neewul bu doon ñun ñun buñ gisee nitu yàlla ñun ñun moom affaire àddina kese ah ñaanal ma sama suñu kii bi dox suñu nangam bi suñu lépp àddina la lépp femme bi xam nga lan mooy bi mu xam ne ah yow Abu Bakar ah, ma baqaa'una ala hadha al amr as-salih alladhi jaa'a mu des ci lu mbir mu baax nii di l'islam ji suñu boroom indil ñu ginnaaw jaahiliya suñu des fi ndax loolu moo am solo mais nekk ji ñu ci nekk surtout jamono yu as-Siddiq ñu doon balbal lu lu am am solo ñu ngi ñii ci jànge jaza jazaha allahu an il islami xayran min ahmes radiyallahu anha wa ardaha wa an wa qabilati ahmas bajila waaw yal na leen yàlla yokk ay teraanga fa ñu ne waaw jottali ila yawmil qiyaamati amin gis nga profité boo gisee nit ku baax bañ fi nekk di laaj de ah, baax na mais loolu sawaay loolu vraiment mooy koo xamante ni dañ koo jox bulldozer waaw bulldozer lañ ko jox ni ko jëlal caterpillar bi laa la aal ngir am nga vingt-quatre heures jëlal lépp loo bëgg rajaxe ak sa yoo xam ne bëggoon nga ko daaneel defaraat jëlal nga jël ko dem fekk ci benn euh, euh, euh, kii kii de neige yooyu xale yi di defar ah château de neige yooyu bu neigee ñuy dajale loon nga ñëw daal di ko ciy fël waaw toog di nelaw nag ba heure ba jot nga dem delloo ko waa ji waa bés bu yëgee ne lool kese nga ci def kooku di lay jippi quoi <laughs> jal yooyu xale yi di defar jal suuf yooyu di ci defar ay néeg ñu dox la bulldozer nga ñëw lool rek nga ci màbb waa dem toog mooy problème mooy lii mooy képp koo xamante ne nii daa gis yii ne ko fi dégg ni dege gis boroom xam-xam di waxtaan ay caaxaan di laaj ay ay yu kenn xamul yoo xamante ne sa intérêt mondain et personnel yi nga xamante ne caaxaanu neen la kooku war ngaa seetaat sa bopp quoi yow yow war ngaa seetaat sa bopp tax xam ne vraiment ñii ñooy ñu xam ñii ñooy ñu xam waaw buñ gisee ku jara laaj ku ñu war a laaj dañuy profité daw si profité. waaw mel ni ñun ñëpp la ko laajal lii dafa am solo <laughs> waaw Seydina Abu Bakar tamit gis nga ni mu doxale ci riwaayu si euh, kii yi euh, al Daarimi yi dañ ciy jànge nit du foo dem rek da ngaa war a wane ne man la waaw man la waaw maay diw pourquoi waruñ maa kii pourtant dafa mar li ñëwee ndaw ñoo comprendre bu pare na ko yow yaay kan sax ak <laughs> ak riwaay bii ñu nekk mais yow yaay kan mu ne ko man nit laa koo xamante ne ci waa Quraysh laa bokk waaw di gis tamit bi mu gisee ñu laaj ndaw si ñu ne ndaw si daa ni daa ni daan day aj waaye du wax mu ne takkal la al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar boo amul naan moo loon sama ah moo xamaa boppam déedéet mu ko waxal waaw kon li nga wax sànq du foo dem rek il faut ñu xam ne yow la yaay diwu présenté wu bu la gaa yi présenté wul di wane wu di xogaleku <coughs> ngir gaa yi gis gestu gis la ah waaw sëñ diw de mu ngi ci biir mbooloo mi xam naa dañ ko seetluwul woon waaw fi caaxaan yooyu mooy la gis nga naa ba boole ñoo naw fii bu ko ndaw si laajuloon yaay kan du ko xam yoneen saa santa noonu la doxale woon ak moom bi ñuy gàddaay du fuñ dem rek dañ naan walla man maay kii maay diw maay diw maay te tamit même hatta biñ ñëwee Medina yore saa saa gis nga ndaw soosu mu romboon waaw ci bi muy mu naan ko yaa amatillah yaa amatallah subiri waxtasibi yow euh, euh, jaamu bi yàlla bu jigéen bi muñal te nga sa muñ goog nga jàpp euh, ngir yàlla fay la mu naan ko alayka ilaykaan bi waaye sori ma waay innaka lam tusab bi musibati li ma dal dalaa dalul kese waaw ba Seydina Usaama Seydina al-Fadl ibn Abbaas radiyallahu anhu ne ko yow bi yore saa sam dem yow da nga xam nga kuy doon wax naka nga mën a ko ne saa sam day jànn. a rëy doomam gi newu fa man may yonent bàyyi saa déedéet dafa ñëw romb dem wax ak moom loolu laay bën a wér na ko nanguwul mu dem mooy loolu mooy nit nit du yow ak koo man di doon foo dem rek dañoo war a xam ne yow la quoi. foo dem gars yi présenté wuñ la ko tudd la te gis nañ la après nag dooroo fa dem mer wala après utal sikkal njaba njaw mbooloo moomu wala ñoom xamuñu dara sax wala nangam ak nangam ak njaamu man foofu dootuma fa dem ndekete lan sa égo kese moo yëngatu sa ananiya le fait que daal di wuñ lay tudd lool kese la mer lool sayna Abu Bakr radiyallahu anhu même ne ko man ant mu ne ko imru min Quraysh min al muhajirin soo boppam ci biir muhaajiruuna yi yenn góor rek ci muhaajiruuna mu ne yenn muhaajir mu ne min Quraysh suura boppam ci waa Quraysh mais kan ci waa Quraysh mu ne ko inna kii la Saul yow mii kat a laaj nga ne ko ana Abu Bakr man maa Abu Bakr voilà radiyallahu anhu waaw moo la tamit voilà du foo rek damaa war a ne ba ñëpp gis ne man maa ne fëng déedéet